di frère wu Amr ibn al ñoom ñoo joxe woon rendez bu tanaadu ba Bani Ghifaar comme ni ko imaam ni sax nettalee ci kàllale bu wér jële ko ci ki nga xam ne mooy Naafi' di sëriñ imaam Maalik bu mag boobu moom mu jële ko ci Abdallah ibn Umar mu nettali ne baayam keroog bi ñuy gàddaay nii la demee woon Ayyaas moomu xam nga Hisaam gaa dañ koo fitnaal téye ko ay yaag ànd ak Seydina Omar bu ñu dem ba gàddaay Abu Jahl daal di teg benn dil moom son frère la al al-Harith <laughs> ñëw Medina eh, bëgg koo delloo si ba eh, Seydina Omar gis ko ay yaas gis nga Abu Jahl nii kàcc kat la Abu Jahl nii day nara bu ko déglu de sa frère bi ndax ñoom ay frère lañu moo bokkuñ Abu Jahl nag al ñoo bokk nday ak baay mais dañu am beneen frère boo xam ne yaay kese lañ bokk muy Ayyaash ibn Rabi'a ñu ñëw naan ko sa yaay mooy suñu yaay nisar na Makka nee na dootul lekkati lekk gu neex ci naaj wi lay toog dootul pejawooti lu dul nga ñëw moom noonu lay mujj rek ba faat Seydina Omar taxaw al- alxaaris mii taxaw di grand frère am Ayyaas taxaw Seydina Omar taxaw Abu Jahl wax ba pare Seydina Omar nag day fen Abu Jahl yow da nar gis nga sa yaay ñaa Ayyaas déglu ma sa yaay gis nga bu ko tàngooru Makka wi sonaloon dina dem kerlu ji te boppam bi bu ko téeñ yi jàppoon puu yi bu ñu ko mattoon sonal ko dina dem borosi boppam bi sa waay bu ma déglul gaa yi Abu narkat la <laughs> moom ñaar ñi dañ laa bëgg woon wor voilà mooy loolu c'est juste bon après ñu nax ko quoi ayas bon waaw ah, comme que yaayam loolu la mu dem gaa yi daal di koy nax comme niñ la comme niñ ko fi tudde woon Abu Jahl dem ba ci yoon wi ne ayas ah ñun de fekk naa war mujj gi mun a ko kon jëlal sama jëleem comme que bëgguma dégg sama jëleem nii ak a muus te te am xel te gaaw yow daal yéeg ci àndal ñoom nag boo gisul lu la wóor rek dàq ko boo ko dàqee moom muy ñëwaat waaye ñoo bu jëw liñ tegal ko diil saway dem ba ci yoon wi ñu ne ko ah suñu doom bokk xam nga ñun suñu gëléem gi ñu war bokk ko nii dañu def aller retour Makka Medina daay sol loolu ñu dimbali rek ñu kii sa bos bi comme que moom kii wagul sawaay fàttali ko say naamar waxoon gisal gëléemam naan waaw waaye bi mu nekkee ba wàcc ba ci suuf bañ xam ne wàcc na ci suuf amu jël li nag alxaaris tëb na ko kirtam kay yeew ko ba mu dëgër këcc mënute ko teg ko ci kaw giléem bi dugg moom Makka naan yaa ahla Makkata waaw hakada faf'alu bi sufahaa'ikum waaw naan yéen waa Makka ni ni ñu def suñu ko dese ki nga xam ne ne ñoom lañ julli ñu lañ doon saboote naan dañoo manque wis li ñu def suñu ko manque whisky te defe def leen yéen itam seeni mbokk fexe leen dem indiwaat leen mooy alxaaris abu jëhlin frère am di daanaka tojaange yim doon def yëpp ñoo ko doon ànd presque waaye boroom bi daal di def moom mu tuub fathu makka min maslamatil fath waxuma la dara mais sëtam bokk ci ñi nga xam ne ñooy fuqaha yi gën a màgg juróom-ñaari fuqaha yi gën a boroom xam-xamu fiqh yi gën a màgg Medina sëtam far bokk ci Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham di frère Amr ibn Hisham di Abu Jahl ibn Hisham kon kii nii moo frère am beneen frère Abu Bakr nag di al moom moo nettali bàyyi imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi mu ne wa Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad mu ne am na beneen sëriñ am it bu ma ko nettali mu ne muy Abdallah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm eh, bu ko nettali saa baay eh, non Abdallah ibn Abi Bakr ibn Ishaq la nett min ahli al-ilmi bokk ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim qaalu ñu ne qadima Abul Bara léegi nañ déglu fii te def lu gaaw parce que bon. <laughs> ak seen siira kii siira yi dañ ciy jàgg quoi pour tuuti da leeral rek waaye bon dinaa la ko may mais bon léegi kon dama naan après da ngeen di dellu foofu rek ci mooy fichier on kii tome tome onze ci siira bi voilà boo demee tome parce que dix tome dix mooy oxut voilà tome onze mooy fin wu mooy fin wu Uhud fi yonent saa doon ñaane ginnaaw bon bi mu gisee gaay niñ reye gaay ci monta euh, saxaabaam yi daggaate leen euh, yam waxoon après ak tamit wax saxaaba yi ñu sàpp mu daal di ñaan bakk boroomam kañ ko après foofu nag xew-xew yii ci lañ am ci fichier boobu mooy tome boobu onze ci la boo delloo foofu di nga fa gis xaadisatu Bi'r Ma'una alhamdulillah waaw quelque expédition dañ ko tuddoo boo fa demee dañ ko fa gis ci lu ci yaatal kon fii kon nañ gàttal balaa fay waxati ay waxam te wax nga ko ba noppi mooy mu ne qadima Abu Bara Amir ibn Malik mu ne Abu Bara bi Amir ibn Malik ibn Ja'far ñu xamawoon ko ci Mura'ibul Asinna dafa ñëw ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam al dafa dikkal yeneen sallallahu alayhi wasallam Medina moom Abu Bara kii nag bàyyi bàyyi texu kàccoor bi la di eh, Abu Tufayl voilà mi nga xam ne moo raylu gaa yi léegi bi mu ñëwee Medina fa arada alayhi rasulullah sallallahu alayhi islam yeneen may saa daal di koy gaaral ci waa Najd la bokk mooy est Arabie saoudite foofu lañ dëkkoon quoi waaw léegi eh, mu gaaral yeneen saa salaam daal di koy gaaral l'islam ngir mu tuub dugg ci wadaa ilayhi woo ko ci falam yuslim walam yab'ud min al islam waaye tuubul waaye it soriwul l'islam daal mooy bon. nanguwul léegi mais ni ko gisee da ngay xam ne waa ji euh, bañul quand même l'islam complètement waqaala mu ne yaa Muhammad après kilifa la nag parce moo doon kilifa waa Banu Amir mu ne yonent bay saa saam ne yaa Muhammad yow Muhammad saa saam law ba'atha rijaalan min ashaabika ilaa ahli Najd boo yónni woon de ay nit ci sa saxaaba yi ñu dem ci sama mbokk yi naj fa da fa fa fa fa daawum ilaa am rek bu ko defee ñoom ñu woo leen comme ni ma gaarale nii ñu gaaral leen diine ji sa diine ji rajawtu man am naa yaakaar am yastajibu laka ñu daal di nangu la ah. man foog naa l'islam bi woo yónnee sahaaba yi ñu dem foofu woo sama gaay dinañ dugg ci l'islam de fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam saa ne ko inni yaxsha alayhim ahla najd mais abul bara <laughs> abul bara man yeneen saa sam waa nag di wóoluuma leen ci sama sahaaba yi yeneen saa sam xam ne ne gaay ay trahir man vrai c'est des vrais trahirman la wax waaw mën nañ la wax ay wax nii c'est juste pour nga kii ba daal di lay teg en sécurité nga jàpp rek ñu daal di lay ngàdd daal di lay rey du noonu lañ defoon ñoom xubay ba ci <laughs> sariyatu rajia ñoom ñooy kaccoor yi ñoom raala ki zakwaan yi yow sa ya la hawla wala quwwata saa saa ne e Abu Bara man ñooñ wóoluwuma leen de waa naj di moom wóoluwuma leen ak sama saxaaba yi wóo ñooñu wóoluwuma leen qaala Abu balaa Abu Bara ne ko ah waaye bu continuer ci idée bi mu am ah ana jaar ne leen saa saa bu dee daa am leen di tiital côté gaa yi dem wor leen rey leen ba guet-apens leen wala def leen prisonnier man maa leen yiir nag waaw te xam nga loolu xamoon nañ ko yàgg nañ ko fi wax arab yi seen système boobu mooy bu la kenn al walaa xasee ne maa la yiir jeex na ana lahu jaar jeex na même ñii ginoon a noonoog yow bu ñu loolu duñ la def dara léegi nag mu ne yoneen saasaam kon man maa leen yër kon nag fa maatum kon yónni leen fi ma la wax sama mbokk yi fal yad'u naasa ila amrik ñu woo nit ñi eh, sama mbokk yi foofu ci sa mbir mi ah yoneen saasaam comme que loolu nag dalal xelam que ne comme te lool moo doon li normal quoi waaw buñ nee diw gisoon nañ moom bi mu jógee Taif bàyyiwu eh, al-Mut'im non bàyyiwoo kii eh, Jubayr di al-Mut'im ibn Adi moo ko yiiroon mu mën a dugg Makka waa Makka après même bu dee Abu Taalib newatu feeg yooyu mais comme que am na kilifa gu ko yiir léegi dañ koy man a sécuriser dootuñ ko def yenn yi loolu yeneen saa sam arab yi xamoon nañu ko comme que Abu Bara nee na moom moo leen yiir yeneen saa sam nag daal di leen yebal yebal ci saxaabaam yi ñu baax mu ne al-Munzir ibn Amr al-Munzir ibn Amr axaa Bani Saa'ida di mbokk waa Banu Saa'ida ci Ansaar yi ah. al-mu'niqu li yamut mu ne fii arba'iina rajulan fii da ne quarante mais quarante yooyu mooy ñooñ ñoo gënoon a waaye euh, euh, tegoon na trente muy soixante-dix min ashaabihi ci sahaaba min xiyaaril muslimiin bokk ci ñu gënoon ci julli ñi minhum al-Haaris ibn Simma bokkoon na ci al-Haaris ibn Simma al-Haaris ibn Simma <coughs> batalu Uhud moom tamit min abtaali Uhud wallahi no Uhud dafa bokkoon nañu nekkoon ak Yonent bi sallallahu keroog dafa xare xare xare lu nekk dal na ko Allahu akbar <laughs> ah dafa mel ne am na bi riwaaya bi Seydina Ali naan mooy bi xare di jeexee Uhud quoi yeneen saa saa ñu ñibbi mu jël jaaseem jox ko doom ji Sayyidatu Fatima ne ko léegi ah, raxasal ma sama jaasi ji waaw laqad sadaqani al-yawm <laughs> waaw dëggu naa man tey Seydina Ali après moom mu joxe jaaseem waaw ne Fatima yow ne sama jaasi yi tey ma ko woobu wuyu ma tey dëggu nag man xaaw yonent bi saa saam ne ko la in sadaqtal qital faqad sadaqal qitala bul wax yow yow kese ki nga xamante ne mooy Sahl ibn Hunayf wa Abu Dujana foog naa ci benn riwaay dane wal Harith ibn Simma <laughs> yonent saa saam ne Seydina Ali déet nga ne lan tey dangaa dugg jaasi ji dugg nag yow ci ci xare beeg yooyu wala yow na la leer ne bu dee ne def nga njàmbaar Uhud bul wax sa bopp gese dëgguna ci ci ci xare bi Sahl ibn Hunayf boole ko Sahl ibn Hunayf ak Abu Dujaana ak al-Harith ibn Simma <laughs> waaw ñii boole leen ci Ali booy wax sa bopp <laughs> waaw parce que nooy am ñoom non moom <laughs> ay yow ya ñoom Anas ibn Nadr saway nijaay kooku moom mooy xam nga kii nijaay say naa Anas lañ gis ci xaram kanta beneen bàyyi kay moom bàyyi xam frère papam bi ñu ko tudde moom say naa Anas Malik di Malik tudde ko muy Anas ibn Nadr kooku it woo say naa Sa'd ibn Mu'az nee na yi yoneen saa saram man Sa'd ibn Mu'az ba ma dajeek moom ci biir xare bi la mu def manuma ko waaw maa ngi dajeeg moom muy foncé ci yéefiru Quraysh ma ne ko saan ma ne ko a ah anas looy def yi foo jëm mu ne ma ne inni la ajidu riihal janna duna Uhud waay nee na mu ne ma maa ngi xeeñtu xetu ajjana bala may àgg fii ci montagne fii ci Uhud waaw na mu ngi foncé ci ñoom xare bañ faat ko mu ne yoneen saa sallam man Sa'd ibn Mu'adh min bani abdil ashhal siddiqul ansar mu neen saa salaam radiyallahu anhu man moom li mu def manuma ko anas moom lañ tudde Seydina anas voilà kii nag ni ki ñuy wax fii ni jaayam la léegi ne ko alxaaris ibnu simma ñi mu yónni woon ñu baax wa xaraam ibnu milhan ni jaay jàngo di frère yaayam di ummu sulaym axu bani ali ibn najjar ñoom ci waa banu adi ci waa mu wa urwatu ibnu ñii ak Urwa ñii ñëpp def nañ seen tarjama ci si rabia ah, dagg nañ leen de toute façon les sahaba wa Nafi' ibn Budayl di doomi Budayl ibn Warqa na al-Khuzai <laughs> Budayl Budayl xaritu Abu Sufyan lool kilifaat Makka voilà keroog fatfu Makka ñoom ñoo yeneen saa sam di ñëw Abu Sufyan xelam dalul woon parce xam nañ tojaange yiñ def moom la àndaloon di génn ba ba dégg kàddooy Seydina eh, kii eh, Seydina al-Abbas waroon giléem yonent saa salaam am lu daal di abu kàddu Abu Sufyaan di wax ak Budayl eh, al-Abbas ibn Abdul Muttalib ne yaa Aba Hanzala ne kooku du Abu Hanzala ci lëndëm gi ku ma du baatu Abu Hanzala muy Abu Sufyaan mu ne ko naam wa anta aydan ya Abal Fadl <laughs> mu ne ko waaw waaw mana waaye yow itam abul fadl waaw lu xew loo fii def mbaa du yeneen saa Muhammad daa ñëw saa sallam ko gaawal Abu Sufyan am nga problème <laughs> voilà Budayl mii nag mooy bàyyi kii quoi Nafi' ibn Budayl wa Amir ibn Fuhayra mooy eh, eh, booyu Seydina Abu Bakar ba mu àndaloon doon leen jàppale ci seen gàddaay ga moom yonent baay saa saa ak Seydina Siddiq Amir ibn Fuhayra mawla Abi Bakr fii rijaalin ci koy góor yoo xam ne tuddoon na leen min xiyaaril muslimin fa saaru ñu dem hatta nazalu bi'ra ma'una wala turu waayaa ko affaire bi ñu ñëw ba àgg teen ba naan ma'una wa hiya bi'run teen la am ndox la oasis bu ñu xam arbum bani amir wa muy suufu waa banu amir ñi xam ne mulaa'ibul asinna di amir ibn malik moo jiite muy abu bara léegi foofu la nekk wa xaratu bani sulaym ak waa diggante waa banu sulaym am ne waa Ri'la waa Zakwaan ñoom ñëpp ñoom lañ bokk ci waa banu sulaym nekkoon ñoo xam ne ñoom ñoom ay kàccoor la ñoon ki <laughs> la day ni min ha qarib yu nekk jege nañ ndox moomee wa hiya mu ne nag ilaa xarati bani sulaym aqrab waaye xarra mooy quartier banu sulaym yi la gën a jege fa lamma nazaluha ba'asu xaramam na milhan bi ñu wàccee ñu daal di yónni xaram ibn Milhan moom moo jiitu moom moo leen proposé gis nañ nee na bàyyi leen ma jiitu parce que bu dee ne sécuriser nañ ma dem naa lépp ngeen door a ñëw waaw moo tax sacrifice daa am de xamoon na ne gaa ay workat lañ léegi mu ne leen yéen bàyyi leen man ma dem comme ça buy xew dalay xew bu dee man lañ rey dañ maa rey ngeen yëg ne rey nañ ma ngeen daw bala ñuy agsi ci mais man bàyyi leen ma voilà ma njëkk a dem waaw ñu yónnee xaraamum nu Milhan bi kitaabi téere bi yonente bi alayhi salaam ila aduwillahi amir ibn Tufayl voilà muy ci noonu yàlla bi amir ibn Tufayl moom nii nag bu ko jaawalee Abu Bara amir ibn Malik Abu Bara mula'ibu asin na wax naa la mooy bàyte xukki bu mag bii bàyte muy amir ibn Tufayl voilà parce Tufayl amir ibn Tufayl ibn Malik la mooy frère amir ibn Malik mooy mooy falamma ata buñ ko dikkalee moom xaram lam yanzur xoolul sax fii kitaabihi hatta ada ala ala rajul faqatal mu daal di mooy defu ko moom kese daa joxe signe am ku ray xaram summa staxraha alayhim bani amir après mu woo banu amir waa banu amir yi mu bokkal te seen kilifa di amir ibn malik di bàyyi xam mu ne leen ne leen aywa ñëw leen ngeen faatal ñu gaa yi ci def waaw léegi waqaalu gaa yi ne ko ah lan nafira abara abaraade ne ko eh, ñun nag abu baraade suñu kilifa gi yég nañ ne moo leen yiir la wax ah ñun nag lool du ñun ñoo koy def waaw boo qad aqada lahum aqdan wa jiwaaraata daal di woon na leen defal benn luy wane ne moo leen yiir waaw ab pacte bu mu leen kii ba pare yiir leen léegi nag mu ne kon baax na yéen comme que defu ngeen ko ay ñoñam la mu daal di woo nag alayhim qabaa'ila min bani sulaym mooy yaay gi nag mu nekk xaaral wax ko waa banu sulaym ay ay ay ay ay néeg yu bokk waa Usayya ak Ri'l ak Zakwaan mooy kàccoor yu mag yàngook fa ajaabuhu ila zalik ñu gaaw nangul ko loolu fa xaraju ñu daal di gaaw génn ñëw daal di wër saxaaba yooyee fa axaatu bihim fi rihaalihim seen tànteeg ñëw ñu ñëw wër leen waaw waaw léegi nag fala maaraw mi ñu leen gisee rek ñu jël seen jaas yi summa qaatalum xare ñoom hatta xutilu meneen di aaxirim rey leen ñoom ñépp yarhamuhumullah yal na borom bi yërëm leen mu ne illaa Ka'b ibn a axaa bani Diinaar ibn Najjaar fa innahu tarakuhu fa innahum tarakuhu wa bihi ramaq waaw ba des Ka'b ibn Zayd Ka'b mbokk waa banu ci waa na jaar léegi nag ñoom dañ ko jàpp foogoon na foogoon nañ ne ñu ñu rey leen jameek yooyu yëpp moom dee na dëggate deewul waaw nekk ci biir ñi faatu waaye desewoon nag dund moom mu ne dund na ba xandax ci lañ ko faat waaw léegi sauf que sànq li ma doon wax ne la euh, euh, ki nga xamante ne euh, mooy du ñoom ñëpp a fa newoon parce que Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne wa kaana fii sarh al-qawmi Amr ibn Umayya ad-Damri malgré loolu ñu defoon mooy dañu placé woon kenn de le loin mu ne Amr ibn Umayya ak beneen waay ci wa rajulun min al-ansaar ahadu bani Amr ibn Awf ñoom dañ leen tegoon fu gën a sori ngir au cas léegi nag ñii ñëw biñ ñëwee xaraam ne malgré lool bàyyi leen man ma jiitu bàyyi leen man ma jiitu bàyyi leen man ma jiitu ji voilà léegi euh, malgré lool kon ñu jëloon précaution yooyu léegi nag Amir muy Amr ibn Umayya ak waajooju nekkoon euh, ci ki nga xamante ne nii mooy ki kaw kawe waaw bi ñu gisee picc yi ñu jekki gis ay picc yoo xam ne day quelque fan ñu gis ay picc yoo xam ne yu bari yu kii fa xam nga tan yi rek bu ñu gisee ay koor yu bari ñi ñuy ñëwee di ci xéewlu waaye ñu ne mais picc yi am nañ problème am na lu xew ah biñ ñëwee fekk seen mbokk yi jullit ñi ah radiyallahu anhum ñu ngi siise seen saa ñii faatu nañ bu yàgg waaw gis ñi nga xamante nii ñooy ñi leen faat ñu nga fa waaw mooy picc yi dañ leen a faat rek ba ay bis sax mooy bis boobu kese biñ leen rey waaw biñ ndax picc moom buy faatu gisee ay tan ci sa ay saa si la ñuy ñëw wala lu faatu léegi ñoom biñ ñëwee ñoom ah, ah, Amru ibn Umayya ak waa ji daal di ñëw fekk fas ya nga xam ne ñoo leen rey ci waa Banu Sulay waa Zakwaan ak waa Ri'l la ñu nga taxaw waaw léegi nag ah, ansaari bi wax Amr ibn Umayya ad-Damri rahimahullah ne ko radiyallahu anhu ma ne ko lan nga gis mu ne ko li ma gis mooy nañ dem wax ko yeneen saa bu ko defee moo xam xabaar bi xam nu muy doxale lansaari bi ne kanta man moom ah lool man duma ko man man moom al-Munzir ibn Amr mi nga xamante ne nii moom sama mbokk la ñoo àndoon fii ñu wokk lépp du man maay dem di ko tàgge faat nañ ko fi Eh, man nag damay xare gaay yii ko faat ñu ngi nee taxaw ba keroog ñu may faat ñu daal waa ji ah léegi am Amru ibn Umayya tamit waxul ne ah lool nga gis man dem naa déedéet dafa ànd ak moom malgré lool gaay yi jàpp leen nag waa ji xare ñoom bañ faat ko ñu jàpp Amru ibn Umayya moom daan def ko prisonnier Amru ibn Tufayl kàccoor bi daal di dagg karaw gi dem ba koy rey ah mu laaj ko yow foo bokk sax mu wax ko mu ne ko ah yow am na chance yow bu dul woon ne sa yaay mi la jur xam naa ko ah yow yaay doomi diw ak diw <laughs> yow dama laa naroon a rey mais sa yaay dama ko yoreloon benn jàmm léegi yow loolu moo lay sauver quoi <laughs> loolu mooy nag ci la dem euh, ci nettali bu gën a kii euh, bu gën a gudd mooy lii mooy ci gàttal xaadisatu bi ma'una bi xadiis bii di wax sayyidina Anas radiyallahu anhu di wax nga xam ne Euh, euh, kon ni mu demee mooy ay gaale yoo xam ne dañoo gadaru dañoo wor euh, saxaaba yonent bi saa salaam daal di leen di rey ci maali foro noonu quoi waaw moo tax yonent bi saa nag loolu metti woon ko lool mu def ay weer bee gis ngeen bee quarante am yoo xam ne trente jours yoo xamante ne nii saa bu jullee yonent bi saa salaam da leen doon ñaan yàlla waaw mooy kunut googu noonu da doon ñaan yàlla yàlla. alak teg lu lu mitti ñi nga xam ne ñoo ko faatal saxaabaam yi di al-Qurra radiyallahu ta'ala anhu léegi nag kon ginnaaw gi kon def nañu résumé hadisatu Bi'r Ma'una walillahi alhamdu wal minna bon des na waaye bon pour ne pas <laughs> trop guddal quoi léegi kon ginnaaw loolu lëkkaale mag suñu bunt bii di wax baabu fadlil jihaad yi nga nee lu jihaad eh, mooy li nga xamante ne nii euh, mooy li imaamu Nawawi wax mooy xam nga nañ ne allahumma balli anna nabiyyana anna qad laqinaka fa radina anka wa radita anna te aaya la woon ci alquran mu ne fii fadilatu zahira li lii moom gëneel la goo xam ne gu leer la ngir ñi nga xam ne ñooy martyr yi ñu faatu ci yow toolu yàlla tax wa thubutu rida minhum te tamit sax muy war ne saxu gërëm gu leen yàlla gërëm goo xamante ne gërëm nga leen bu xam ne non seulement borom bi da leen di gërëm waaye ñoom ñu gërëm leen borom bi defal wa huwa li qawlihi ta'ala mu ne loolu nag mu dëppoog li borom bi kawete yéegul wax ne radiyallahu anhum wa an ne radiyallahu anhum borom bi gërëm ñu leen wa radu an te ñu gërëm ko waaw waaw akbar mu ne qaala loola ma imam an mu ne borom xam-xam yi rahimahullah nee nañ rahmatullah alayhi ah radiyallahu anhum bi ta'atihim wa radu anhu bima akramahum bihi wa ataahum iyyahu min al-khayrat waaw mu ne boroom xam-xam yi nee nañ loolu mooy lan mooy boroom bi boroom bi daldi na leen gërëm mi nga xamante ne nii radiyallahu anhum ci seen jaamu yàlla ge topp giñ ko doon topp ñoom ñu gërëm lim leen teral ak lim leen jox ci ay yiw waaw kon lii fadlu shuhada ba boroom bi ñoom la ñu ba ñu génnee àddina boroom bi defal leen mooy ñu jottali yonent bay saa saa ba pare wax loo xam ne ay aayay alquran la woon ñu doon jàng ba pare mais lool bu ñu dindee àtte kii bi jàng mi mooy àtte boobu ak tamit lam leen defal lool dañu la lool kenn na saxalu mooy boroom bi gërëm na leen kon mooy ki nga xam ne moo too moo dem takat ñii mooy comme que gars yi dañ leen a bett ñëw euh, gatapan leen rey leen noonu loolu xare la te pourtant bañ doon dem xare taxuleen woon a jóg dañu demoon ngir woote ci lislaam def daawa waaye gaa yi dem faat leen loolu ñu am darajaay shahid koo xam ne lañ koo rey ci yoonu yàlla boroom bi daal di leen defal ngërëm gii bu yaatu gii ba ni nga xamante ne moo tax ba eh, ni jaay say na eh, anas ne allahu akbar fuztu wa rabbil kaaba mooy képp koo xamante ne moom lañ faat ci toolu xare lisaanu xaalam ak maqaalam man na wax fustu te yàlla tax gañe naa texe naa wa rabbil kaaba waat naa ko ci boroom kaaba gi comme ni nga xam ne noonu la ko haram ibnu milhan alayhi ridwanu rahimu rahman daal di waxe kon nag bon am na yeneen jàngat yoo xamante ne nii mooy bon yu bari ci affaire mi mu ah. gis nga ni mu guddee hadis la bu bari bari bari ay njàngat mais bon eh, yaakaar naa <laughs> on va s'en tenir quoi ci liñ ci jot a wax dañ ciy gis ne kon mooy waraate leneen njàngat euh, wor ay jullit yàgg naa am waaw waaw loolu moom waruñoo bett ci ay yéeféer waaw waaw yonent may saa saam ah ndax bu doon li mu xalaatoon de la mu doon ragal looloo am waaye nag mooy jullit tamit buñ la dañoo dalal xelam te tamit ay bakkan la asaaloowu leen noonu déedéet dafa jël ay précaution ba ki nga xam ne mooy kilifaayu ñooñee ne moom moo leen yiir te loolu xamoon nañ ko ah waaye nag Abu Tufayl Amir ibn lu bokk le kaccoor en par excellence daal di euh, euh, xotti li nga xam ne mooy paktu bayti xam bi Amir ibn Malik Abu Bara mulaa'ibul asinna daal di faat gaay mu nekk trahison bu garaaw a garaaw moo tax it bi lim ko faa lim ko lim ko moo tax doomu Abu Bara ci boppam ba mu yëgee loolu dafa mer comme ni koy maam ni sax nettale dafa mer waaw daal di dem daal di bëgg ko faat daal di koy jam mu wadd mu foog ne faatu na ndeke faatuwul voilà Allahu akbar léegi nag bon mu ne ah lii moom jëfu saa bàyyi tëx la <laughs> te pourtant bàyyi tëxam yoonam newu ci doomu bàyyi tëxam muy Abu Bara ah ma Amir ibn Malik doomam moo mer waaw bi nga xamante ne nii ci la meral ci li nga xam ne mooy cousin wam bii daal di ñàkk bàyyi xel kilifeen kilifa ñoom ñëpp di bàyyam li mu def léegi nag mu daal di dem ngir rey ko waaye dafa rëcc waaw après nag bi loolu amee nag mu ne ah lii de jëfru saa bàyyi teex la waaye nag yéen samay ñoñ waxuma leen bu dee faatu naa bu kenn jël revanche bàyyi leen noonu bu dee nag man dundu naa man abu mooy Aamir ibn Tufayl le grand kaccoor mi raylu gaa yi bu dee nag dund naa dinaa xool nu may def mais mujjul faatu après nag <laughs> benn feebar la ko yàlla teg waaw waaw akbar waaw waaw akbar léegi nag bi nga xamante ne nii ci la ko teg après ci la fekk mu ngi nekk benn kër benn jigéen quoi mu ne lool bi mu yëgee ne mu ngi waaja a dee teg utal leen ma sama gawar teg leen ma ci faatu ci kërum jigéen ko le grand match ba teg <laughs> loolu moom bëgguma ñuy nettali saay nettali <laughs> waaw yàlla daal di koy alake noonu kon mooy woraate loolu jullit ñi ci ay yéeféer euh, loolu loo xamante ne ni euh, lu kii la waaye tamit mooy buñ la sécuriser ah lool léeg-léeg man na tombe ci piège yu mel noonu allahu almustaan waaw dañuy gis tamit jëfu ñi nga xam ne ñooy waa euh, qurra yi lañ doon liggéey loolu nga xam ne jaamu yàlla ju rëy nga xam ne bëccëg gi liñ doon def di taxani di uti ay gàtt yoo xam ne dañ ko doon waajal ut ndox tamit teg ci jàkka ñu gis ci yooyu ay sunna yu baax la waaw léegi ut ndox mooy fexe facture ka jàkka yi ngeen koy fay yi nga xam ne nit ñi ci lañuy ñuy jàppe ci la ñuy naan walla jamonoy tàngoor ñu ut ay fontaine d'eau yoo xam ne lañ ko ciy teg mu nekk ndox yoo xam ne boo bësee bii mu sedd guy waaw teg kaas yi gobelet yi yooyu nga koy toppatoo loolu sunna la gis nit ñi loolu lañ doon def voilà mooy yooyu yëpp bu ñu ko euh, sàggane bu dee ne manumaa ci yëpp sama dërëm ba ma ciy def contribuer yow ko nga am yoolu ko def loolu waaye di indi tamit ñam ci jàkka ji loolu tamit lu am solo la bu ko defee nit ñi di mos ak ñi nga xam ne ñoo ko soxla ak tamit nit ñi di ci barkeelu loolu sunna la ndax ñi ñoom itam dañ doon defar yenn euh, riwaayaat yi li nga xam ne mooy gàtt defar ko daal di koy indi ci jàkkaay yonent way saa saa bu ko defee gaa yi nit ñi daal di ciy mos voilà te guddi gi ñuy jàngal quran loolu dañ ci waaye te daara suna du ko jàngal loolu dafa am solo mooy di révisionté di di nga compréhension ci ñeen ñam di dimbali ci ñeneen ña façon njàngen yi wala téyel nit muy tari ak yu mel noonu ak ci di ci waxtaan loolu yëpp nga gis ne ñoom seen dund lépp moo tax ñu leen doon woowe alquran bokkoon ci ñi gënoon ci saxaaba yonent bi alayhi salaam gis ni te tamit bu xare amoon noonu lañ doon demee waxoon nañ la al-Harith ibn Simma keroog Uhud la mu fa def radiyallahu anhum te ci ñii la bokkoon kon ñooñu lu ama am solo la mooy daa am ñoo xamante ni yonent bi saa saa neewu leen non non yéen lii daa métti ah non parce que xam na ne moom man araada al-ula sahira al te tamit képp koo xam ne da nekk ci yoonu yàlla mooy yenn coono yi mënoo koo ñàkk am waaw di ko ngaar daajjoo ngir am gërëmu borom bi tabaraka wa taala radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-ula ma'waahum wa maskanahum dañuy gis ne alquran am na yoo xam ne ay aaya loo xam ne borom bi mooy dindi ci alxuraan lu ko neex ci njàng même bu àtt bi lay des wala mu dindi àtt bi même bu dee njàng maa ngi fi voilà voilà yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yu am la ci alxuraan ku ko xam-xam na ko lool mooy borom xam-xam ñi ko xamul xamuñ dara nag di jéem a wax ci alxuraan ñooñu mooy ñi nga xam ne dallu te ku leen déglu euh, dinañ la sànk comme ni nga xam ne noonu lañu sànkoo wallahu taala alam kon dañ ciy gis tamit karamatul awliya